yow yow vraiment yow amoom xel waaw waaw mooy amoom xel moo tax gaay dañuy dee ñëw bay dee ñu ne la yow fam la bis <laughs> xaala la bis naa yow man naw baax la yow <laughs> yéen ñaata fan ngeen def ci àddina bi ñoo xam ne kat ay cent ans ay soixante-dix ñu ne la yow ñaata nga passé àddina mun a ne man àddina yow mun aw baax da yow ma non benn ah. ko saway kam la bi malaaka bi na ko yow ñaata nga def àddina mu ko yow man aw benn bés non non non matu ko sax demi journée laa fa def te demi journée boobu juddu na fi màgg na fi def na fi carrière am na fi ay ay doom am fi nekk am fi kii ba gars yi ne voilà il a fait vraiment il est quatre-vingt-treize ans soixante-cinq ans quel bel âge mais comme que jaabu doon yàlla <laughs> ñu ne ko mais yow kam la bis sa mu naan man aw banda yow <laughs> kon kay nga ne gars yi waaw gis nga nit ku nekk bis bi ngay dee leen na leen ngay dee malaaka ngi sa fi nga jaaroon di défilé ci sa kanam mais day mel ni waaye film ab cinq minutes moo ko gën a gaaw sa dund gi bi muy traversé ci sa kii xaram mais day mel ni benn nuage bu romb day mel ni benn éclair bu dóor keneen yàpp kon man lii moo doon sama dundoo am ah. voilà moo tax borom bi ne woon gaay <laughs> mbir yi nii la de boo nee nag fii ci àddina bi illusion de gudd fan ngay am waaye wallaay ko dudd deux cents sax moom bu dekkee defu loolu lu baax day jàpp ne yow man aw baax ba yow yow nag lan ngay xalaat ci ñun nga xam ne kenn fi dundul deux cents sax dañ koy compter waxatuma laa deux cents <laughs> kon nag ah, kon loolu yéeme na mu ne wa qaala ta'ala al imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne borom bi ba léegi de nee na nee na mi kawite yéegul wa yuhadhirukum allahu nafsahu mu ne wa yuhadhirukum allah é yéen jaam yi <laughs> wa yuhadhirukum allah de borom bi ne mu ngi leen di moytandikuloo nafsahu boppam waaw ngeen ragal ko tey topp ay ndigalam te sori ay tereem suuratu ali imran aaya vingt-huit waaw waaw don moo ko tàmbale woon laa laa yattaxidi almuminuuna alkaafiriina awliyaa min duuni almuminiin wa man yaf'al zaalika fa laysa min allahi fi shay illa an tattaquu minhum tuqaa wa yuhaddirukum allahu nafsahu wa ila allahi bi wa yuhaddirukum allahu nafsahu borom bi mu leen di moytandikuloo boppam ci ngeen ragal ko moo tax waxu shirkiyaat yooyu dégg surtout suñu réew mi nga xamante ne ah ñi koy wax sax mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ne nee nañ ay sëriñ lañ quoi ñuy jaay ne ñoo dëgëru fi <laughs> dama déggoon benn sëriñ di wax naan gars yi dañuy wax rek dañoo xamul <laughs> eh, daa romb rek xam nga toog fi naan man moom ku ma defoon lii sax man sax sawara sax man baax moo ma nàngam ndax leen nag leen mu ne kooku xam nga lal la benn sëriñ Sénégal <laughs> mu ne kooku loolu moom dafa yomb xam nga toog di wax loolu. mooy yow sëriñ bi waxuma la dara rek gis nga bu guddi jotoon <laughs> ba borom bi teg la bëñ buy metti <laughs> bëñ buy metti képp laa la wax nga teg ci lu ne loo ci teg xorom pollet loo mën a teg muy gën tëgg sa sa lex bi mënoo koo teg ci law mënoo toog position boo teg muy gën metti wallahi bu keroogee képp koo xamante ne moo taxoon ngay mooy yàlla ci boppam de toute façon moom dooto sa xel dafa du dem ci ñoom waaw te loolu bëñ buy metti ko wax nga dëgg am aafiya rek borom bee mooy bu mooy feebaru bëñ baaraam sa baaraamu tànk bi teggeeku commencé nëb mel ni taab yooyu wallahi bu la dalee wala sa baaraamu kii bi mooy yow sa yaram lu la ci dal na la léegi nga nekk ni naan ay nàngama ki nàng waxu shirkiyaat yooyu nga xam ne ngay dégg Sénégal ñuy wax ah di jaay ni ñoom ñoo am sañ-sañ wal iyaadu billah wanewul lul fa fa nga xam ne foofu la leen diine tollu waaw ah, wa yuhadhirukumullahu nafsa boroom baa ngi leen di moytandikuloo boppam de mu ne al-imaamu an-Nawawi rahimahullah wa qaala ta'aala yawma yafirru al-mar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughniihi waaw aaya suuratu Abasa aaya trente-quatre ba trente mu ne wa qaala ta'aala borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi neena waaw dañuy gaawal ndax aaya wax naa la fii moo aaya yi mu indi waaw ma sha Allah buntub ragal yàlla mu ne yawma yafirru almaru min abi gis nga yawmal qiyaam bis la boo xam ne nag yafirru day daw almaru camsi nit min akhihi ci frère fees bu koy gis di ko daw waaw du ko bëgg xam naka moom itam frère bi noonu noonu ku nekk di daw sa moroom wa ummi di daw sa ndey gis sa ndey ma nga xamante ne nee nga moom nga gënoon a sopp ci kaw suuf mu faatu lu nekk nga def ko ñaanal ko lu ne yawmal qiyaam jot yàlla dekki leen nga gis ko ndaw moom mu daw waaw gëj a gis sa ndey ba mu gaañoo walla sa baay nga dajeeg moom <laughs> yow qiyaam warul nekkoon retrouvaille ah wala <laughs> booy foofu fii bokkut bu doon fii retrouvaille la waaye foofu <laughs> da ngay ñalli mu ñalli wa abii di daw sa baay moom itam mu lay daw waaw lu tax loolu wa saahibati sa coro ba nga amoon bu dee ngay am coro wala sa sa soxna sa nga amoon sa àndandoo ba wa banihi ak ay doomam la nit kiy daw yii gis ne ñii ñooy sama doom yi nga xamante ni ma ku nekk maa la tudde woon nàngam nga ne fes ndey ji tamit kii mooy sama doom ya ma juróom nga ne fes <laughs> waaw waa waay waa borom bi lu waral lii ah. mu ne li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ndax ku nekk ci ñoom ñii ma fi tudd nday baay nangam nangam ku nekk ci ñoom bu keroogee yawma bu keroogee sha'nun mooy boppam ku nekk nafsi nafsi lay wax sama bopp sama bopp am na jamono yoo xam ne alaaxera yoo xam ne ku fa ngay wax sama bopp sama bopp ngay wax waaw waaw sama bopp sama bopp ngay wax doo wax leneen de ku dut rasulullah sallallahu alayhi nafsi nafsi ngay wax hatta yonent yi gisoon nañ fi hadisu shafaa bi hadisu ramm bi sayyidina adam alayhi salatu wassalam nit ñi dañuy dem ci moom ne ko yaay baay mbindeef yi yaay nàngam ak yow la boroom bi njëkk a bind bindal ko ci say ay loxo waaye danaa gisoo ci liñ nekk nag metti na demal nga tilil ñu suñu boroom mu ne loolu du man nafsi si joxe ngànt ku nekk naan sama bopp sama bopp yonent moo dem bu dee yonent yaa naan nafsi nafsi sama bopp sama bopp moo tax nit ñi demuñ ci keneen waaw yow nga am sa waxi caaxaan yooyu jàpp ne yow sa sa sa sëriñay aat <laughs> sëy naa aadam la dem mu naan sama bopp sama bopp mu ne dem le ba pare ne leen ah xanaa ngeen dem ci xalilu rahma ci Seydina Nuux boo ñu dem Seydina Nuux mu naan nafsi nafsi nafsi Seydina mu ne dem leen ci Ibrahim ñu dem moom it mu naan sama bopp dem leen xanaa ci Muusa ñu dem Seydina Muusa men man itam nafsi nafsi dem ci Isa xanaa ñu dem moom mu ne du pour man de dem leen ci Ahmadu ngeen dem ci Ahmad sallallahu alayhi wa sallam yow kenn du wax <laughs> waaw moo tax li am na yenn jamono yoo xam ne ca sa ca aj alaaxira ay bërëb la nag boo xamante ne nii ku nekk sa bopp ngay tal waaw li kulli imri'in ndax bala nga ne naam ne yow balañ ne yaay ramm yow doo fexe yow sa sa sa kaa <laughs> yow jagaboo te dañu ne gi kii lab géej mënu la sauver keneen mbokkam mi nekk ci wetam di lab daa mën ne waaye waaye nit ñi sa kii nit nit naan ak saabu kii wii naan xuu gën na kii gën na am ku mel noonu ci wetam koo koy suuf ñëppay ay laf ñuy laf keroog nag ku fa yore ci may saa saa mu doo doo ci génn ku nekk nafsi nafsi sama bopp sama bopp ngay wax moo tax ku gis keneen lan moo tax ñuy daw keneen bi danga naan kii di am na àq yu ma yoreel yoo xam ne bés bu ma ko laajee tey man ma la bu ma li ma yor rek maa ngi xool lu may def lu ma ci yokk kii yi ma xam ma nekkal moom leer na ma am na àq yu ma ko yoreel bu ma ko laajee fu ma jëm nga ne tir moom tamit mu wax la même ku nekk ak ab bu njool ne waaw mu ngi noonu li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi am ku nekk ci ñoom am nga mbir moo xam ne moo la yitteel mooy sa cëggal guy dina la doy sëkk waaw taxoo keneen alors ndax Sayyidatu Aisha keroog bi naa salaam Yonent salaatu salaam ne nit ñi gisuñu ko gisoon nañ ko wala tuddoon nañ ko ci xadiisu shafaa bi bu ñu juddoo yawmal qiyaam ni ñu juddoo woon lañuy lañuy lañuy lañuy lañuy dekkee ñoom ñëpp te du fa sol yére waaw gisoon nañ ko bim naan kii njëkk a sol yére mooy Seydina al Ibrahim alayhi salaam moom la borom bi njëkk a sol yére. <laughs> Seydina Aysa radiyallahu anha neen ko mais yeneen saa sala góor ñi nit ñi góor ñi jigéen ñi ci même bërëb kenn solu yére mu ne ko Aysa nit ñi dañoo tarul sax ku nekk seen wet mooy kan ak est góor la ab jigéen la wala yu mel noonu bay tal lool metti li ngeen gis te xamul nuñ ciy njënd loolu moo leen préoccupé te loolu laaj ko fii rek walla almasol en la ko nekk ci ay njàqare yu rëy gis nga mën nañu ne dëkk bi daa sedd sawaay bu bopp bi tëjoo mu génn ci biti nii wallahi buy neej mën na koo bañ a faa mën na koo bañ a saytu mën na ko bañ a seetlu mu am lu mel boo xam ne da koo kaw mu génn fi ñu ko ko waxe gis nga mbedd mi xàmmeewul oto bu ko romb man nga koo xam sax dajeeg moom di ko nuyu nga naan sa waay tey faalewu ma kii lu da ndekete yow dalaa gisut parce que dafa préoccupé wu li ko li li ko dal mu nekk lu muy laaj nan la ciy génne loolu bu dee àddina bi lan ngay xalaat yow mal xiyam ko moo tax gars dañuy daw li kulli mri'in minhum yawma idin bu ko rege sha'nu yughni yàlla ngay dina ma res sa àddina bi xam nga ne moom resu la waaw bari na yu bari yoo xam ne ay xat-xat yoo nekk mënu ci tus sa yëg na ko te fu àddina bi lañ wax fii moom fi ngay sax man bi xaw a def dara mënalu la ko tus bul yaakaar ne fële nag nga xamante ne nii wal amru kullu lépp ci yàlla wal amru yawma idin lillah keroog bis ba nga xamante ne mbir yëpp yaawoon ndongo lay ñeew fii nii da leen koy indi ndax fii àddina bi noonu la ah wal amru yawma idin ak tay jii lillah ngir yàlla la mais nag borom bi fii dañoo joxani genre semblant de am dara waaw ñu lay moome naan mooy boroom kër sàngam moo moom kër gi moo moom néeg bi moo moom oto bi boroom bi ci mbaaxam na la ko defal mais à vrai dire moo moo fi dara bala ñu koo xam léegi sax yow ñu saisir la nga yoreel ay nit wala nga yoreel ay bor ñenn yi ne bon justice euh, sa sawaay amul il n'est pas solvable ñu ne oto bi lañ koy saisir mu leer leen ndekki i nii ma oto yi ma doon dawal di kii gars yi ne woon affaire nii laa ci tollu quoi si lépp luy bien gars yi saisir ko léegi nga mujj yow bubbu mi nga sol nga dese quoi ci ngay xamee ne ndekete yow amoo woon dara <laughs> boobu sax mooy bu ndaw bi mais bés boo deewee lépp la ñuy miraas amul dara luñ naan nañ ko ko fi bàyyil amul. kan moo faatu nga am lii nag kenn du ko miraas dañ du ko fiy bàyyi koo ko fiy bàyyi de façon jeexal na fii dootu fi ñëwati suuf si daaru duniyaa moom këru àddina gi jeexal na fi kon lan ngeen ban bien ngeen ko fiy bàyyi moo tax l'islam <laughs> ne miraas leen ko waaw li mu fi bàyyi yëpp li tarakete li tarak li fi bàyyi li war a sete ngir ñu koy doon la kon kay yow amoo dara semblant bi am la rek borom bi ci mbaaxam lanaan ñu yéena moom lii <laughs> boo fuuyee nag te comprendre oo jàpp ne loolu yow yaa ko moom ilal abad di ci def lu neexul yàlla mooy yow xamoo sa bopp te liñ ko rëccu kon nag mu ne eh kon mbir maa ngoogu de gis bi nga xam ne lépp borom bee ko moom moom kenn du fa wax maa ngay décider leen al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na yaa ayyuhan naasu ittaquu rabbakum inna zalzalata as-saa'ati shay'un 'aziim yawma tarawnahaa yawma tarawnahaa tadhalu kullu murdi'atin 'ammaa arda'at wa tada'u kullu dhaati hamlin hamlahaa wa taran naasa sukaaraa وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد mu ne waqaala taala borom bi kawete yéegut ba léegi nee na yaa ayyuhan naas yéen nit ñi suuratul nuur waaw non suuratul hajj aaya un ak deux waaw ittaqu rabbakum <laughs> <laughs> ragal leen seen borom <laughs> naa fàttali keroog temps daa am ku may <laughs> dégg mooy fàttali seexu sériifu fay yow xamoo seexu sériifu de yow boobu juddoo seexu sëriixu benn smooy la woon as ngone la moo xam ne gaa yi dañ ko doon tagg ci daa mën a daa mokkal alxuraan xam langue yu làkk yu bari xam leen te amul woon ay sept ans wala quatre ans wala non sept ans wala cinq ans côté yooyu ñu jële woon ko nee nañ Tanzanie muy wër Afrique ak dëkk yi nga xam ne dañoo gëm nee <laughs> ci biir Afrique <laughs> indi ko Sénégal te jamonoy Abdou Diouf waaw xam nga loolu rek yow fii mi Abdou Diouf daa fekk Abdou Diouf <laughs> indi ko ca stade xaw ma Demba Diop lañ ko boon wala <laughs> mu fees la ilaha illa foo matt mu tag RTS <laughs> en direct gaa ñu bari dem bokk na ba mu nee ca stade ba Euh, foog naa nag euh, euh, ñépp la ñépp ñépp la gaa yi dupe ba mu des Sidi Lamine rahimahullah <laughs> Sidi Lamine ña moom gaa yi wuñu ko <laughs> moom moom ye <laughs> moom moom kenn dupe wu ko gaa koo merewoon day sànni ñoom la ko àll Europe jàpp di ko waxal ay yoo xamante ne di ko tuumaal ci yoo xam ne ndax lim waxoon mooy lim xel moo doonum xel <laughs> mais xam nga rek <laughs> comme quoi <laughs> après boo amee recul ci yenn événement yi ci ngay xam ne vraiment ñun dañuy waar bokk na ci aayam yam ñu jàngaloon nous les aay bi yaa ayyuhan naas yéen nit ñi amoon na solo de bu doon dégg nañu ko <laughs> ah li jar na Tanzanie ba Sénégal nag mais nag sauf que <laughs> ñun loolu dégguñu ko woon yaa ayyuhan naas yéen nit ñi taqu rabbakum ragal leen seen borom waaw féero sériru waaw ah, keroog sëriñ bi neex na ma mais affaire boobu noonu am na benn moo moo ko doon wax wan ko kii mu ma mais mais lii mas naa xaw Sénégal <laughs> waaw yow moom après duñ kooku dudd <laughs> comme que waa gis nga ñun ni ñu yàggee ci àddina bi <laughs> yaa may yii xam nga ne yii boobu yow kenn xamula yaa ayyuhan naas yéen nit ñi ittaqu rabbakum waaw ah yu doy waar nag la wax sauf que ñun leneen la taxoon a jóg quoi ittaqu rabbakum ragal leen seen borom. waaw inna zalzalata saati te ngeen xam ne gis nga rëng-rëngee bésub pénc bésub taxawaay ba ida zulzilatil ardu boo bale mu wax zilzalaha gis nga bés boo bële shay'un mbir la mu magga magga magga magg waaw mu ne gis nga bés boobu yawma tarawnaha kay bés bi ngeen koy gis bés boobu ne këtt ne jonn xew yow qiyaama mais luy xew tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at Allahu akbar gis nga képp koo xam ne daa yoroon ku mu doon nàmpal hein day fàtte kam doon nàmpal waaw loolu mooy la ndey ju yoroon doomam juy dóoru judd di ko nàmpal nii bés penc ñëw day day fii daangay bés bee tax fàtte na ne coonaay ëmb ba mu defoon wësin ba bànneexu am doom ji nga xamante ne nii lépp lay fàtte bàyyi doom ji fële ndax mar naam xiif naam mu ngay yuuxoo nangam même bu yuuxu dut ko dégg ndax kiitaayu bés boobule lo waaw tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at loolu la yem waaye wato maw kullu daati hamlin hamlaha képp koo xam ne danga nga ëmboon di nga wësin foo man di tollu nag ak nga à terme wala non terme di nga wësin ndax tiit waaw waaw moom moom amul ay ëmb trois mois laaj bu dee ci nit ñi ëmb quatre mois wak ëmb six mois wak ëmb sept mois wak ëmb huit mois wak ëmb douze mois wak ëmb neuf mois wak lu ci man di am bu bés bi nee këtt buy agsi ñépp di aussi waaw ñépp ay baax xar yeeg bëy yeeg ku ci ëmboon dara di ko wàcc ndax tiitaay waaw xam nga abor avortement de tiitaangeem gu rëy fii ci kaw suuf rek da koy indi jigéen mën na tiit tiit yoo xam ne day tax ci saase mu avorté léegi lan ngay xalaat nag bis boobu la ilaha illallah fa la yem mu ne déedéet ñay nàmpal bàyyi fële tele seneen doon nam doon nàmpal fàtte ko dootu ko booleeti ci programme bi képp ko ëmboon li nga waaye fa la yem wa tara an sukaaraa wa maa hum sukaaraa nga gis nit ñi di kayang-kayang yi ci mbedd yi waaw nga gis nit ñi di kayang-kayang yi ci mbedd yi mooy lan gis nga nit ku naan fukki butéelu bière ba ne pum génn ci mbedd bi gis nga ko ni ñuy dox tànk yi du taxaw day day day jaay di def nii bu defee nii dem bay daanu nga naa i waaye ñu rek mu xaw bu mooy façon mandikat yu mag yooy boo leen boo génnee ba dajeeg ñoom gis nga noonu ñuy doxe ne di jaay ci mbedd yi ba pare buñ ci booy façon yooyu nit ñi noonu lañuy def waaw wataran naa sa sukaaraa mooy seen kaddu yi daal jaxasoo seen tànk jaxasoo te ñu ngi bëgg a dox nag di jaay di tànge nga gis boo leen gisee da ngay ne dañoo màndi suñu boroom ne wamaa hum bi sukaara kenn naanu ci benn tokk sàngar wa man di muñu ne waa comme lu tax ñuy doxe nii <laughs> mu ne walakin azaballahi shadid waaye mbugalul yàlla mi annoncé wu tey moo tar te moom lañu ñu xam moo tax moom la ragal tiit ko moo tax ñuy doxe nii <laughs> aywa yéyee borom bi ni mu ñu bëggee ngëneelam réalité yooyu bu ñu ko wanoon fii mais kaw suuf kenn du fi dundoo ah. moo tax yeneen lay saasaan dinañ ko gis ci hadis yi bu ngeen xamoon li ma xam di ngeen jooy lu bari tey ree lu tuuti pourtant moom xam na ko te da doon kontaan di dund ak nit ñi di reetaan di nekk ak ay soxnaam di nekk ak ay doomam di nekk ak waa xeetam di leen jàngal di dem di kii di reetaan di kontaan ñu koy waxtaana la histoire muy reetaan léeg-léeg pourtant xam na moom mooy xam-xam yoo xamante ne nii bu ñu ku gaa yi ñeneen ñi attanuñu ko ah waaw ndax bu ko bu bu ñu ko borom bi xoolal yu mel nii lii bu bu doon dañ koy dund fii kan moo wax doxe nii ba pare di samp dara buy samp <laughs> kan mooy jaayu di def nii kooku kooku kooku boo ko joxee plateau euh, ceeb na ko serviral sawaay yow ma koy togg sax noo koy togge <laughs> te dew itam da doon jaay yow boo mayul mbana gi nga duy yaa ci naan këlëb yow la ñuy togg kero wal iyaadu billah wala yaay togg sa bopp ndax kenn du la yàq ndax ñi la war a yàq it ñoom itam ñu ngi këlbito ku nekk ngi jaayu kon kay loolu tiitlu na <laughs> mu ne wa qaala borom bi nee na ba léegi waliman xaafa maqaama rabbihi jannataan waaw suuratu ar-Rahmaan aaya 46 mu ne waliman xaafa te ñeel na képp koo xam ne xaafa ragal na kon ku am darajatul xawfi maqaamu xawfullah ragal yàlla taxawaay boobu la ragal maqaama rabbihi taxawaayam ba ko boroomam di taxawal ëllëg ngir àtte ko nga xam ne ñoom kese la li saa saa wax ne nit ki day nekk borom bi da koy taxawal moom ak moom dong laysa baynahuma tarjumaan du am kuy interpréter ah. non benn interprète alhamdulilah du am yow ak sa borom waaw yow ak sa borom jeex na waaw ku nekk di ñëw. wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda te gis nga ñoom nit ñi ku ci nekk ci ñoom di nga dikkal sa borom te booy ñëw farda tundum ngay doon kenn du lu seconde nga war a rendre compte nag ay nga xam de ah, waaw ñoom ñëpp aati dañ koy dikkal yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba farda cundum waaw wa narisuhu ma yaqulu wa yatina nañu dikkal de moom dong bi ñëw kon nag mu ngi noonu kon ka ragal loolu di ragal yàlla ci ay jëfam di ragal yàlla ci ay waxam di ragal yàlla ci ay xaalam kooku de borom bi nee na ñeel na ko ëllëg jannataan ñaari ajjana yu mag a mag a mag léegi yan ñaari ajjana yooyu nag loolu borom xam-xam yi bon loolu taxu ñoo jóg ñu ne mooy ajjana yi nga xam ne moom la ko borom bi defal beneen bi da koo doon parce que géefér yi bu amul gisoon nañ suuratu Taghaabun amul kenn ku ba yàlla bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na lu utal na la kër ajjana ak sawar waaw bakkan bu ne am nga kër ajjana mais am nga kër sawara léegi nag yéeféer bi bu dee jaamul yàlla moom non seulement place ajjana dañ koy jox jullit bi léegi moom mu dëkk place u yéeféer aj euh, safara bosam ak buy julli bu bu wow jullit ne waaw loolu mooy yow mu taxaabul bis ba nga xamante ni nii yaxantu boobu moom pertaange bu rëy ga fa ngay amee képp ku ñu soppi loolee sa àjjana nga soppi ko yor ko safara ba pare dëkkaale këru keneen kooku woo wax dëgg yàlla kooku mooy ki perte dëgg kon mu ne kon ki am ki am darajaay taqwa moo ki ragal yàlla xawf tey suuraale bés boo bële lépp lu muy dugg ak lu muy génn ak lu muy waaj dugg wali man xaafa maqaama rabbihi kooku am na dina am ñaari aljana mu ne nag mu ne al ayat suratu rahman ay quarante-six al ayat mu ne wa qaala taala mu ne borom bi kawite yéegut ba léegi nee na wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaaluun qaalu inna kunna qablu min fi inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna allahu alayna wa waqana adhaba as-samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim muy dernier aaya bi mu indi mu ne boroom mi nga xamante ne nii moo kawete yéegul de nee na ca suuratu tuuri aaya vingt cinq ba aaya vingt huit mu ne boroom bi nee wa aqbala fekk <laughs> non ñii ñoom vraiment mooy ëg rëccu quoi mooy mooy mooy mooy mooy kuñ naan rëcc na rëcc na vraiment rëcc na <laughs> mooy waaj yi mooy façon yii waaw nga xam ne bés bu ñu duggee àjjana yàlla nañu ci borom bi boole mu ne wa aqbala ba'duhum ala ba'd yatasaalun waa àjjana comme que dañoo wax ña ca xamante ñu dëgmal ku nekk dëgmal sa morom yatasaaluna ñuy laajante nag waaw ñuy laajante di waxtaan qaalu ñu nga naan inna kunna qablu ñun de dañoo nekkoon laata bés bii nii ca yow ca àddina fii ahlinaa ca sañu ñoñ ya waaw mushfiqiina dañoo ragaloon yàlla lool ragaloon bés bii te doon jëf di ko boo bàyyi xel te xam ne borom bee ñu ko waxtalam wax mooy am mushfiqiina dañ ko ragaloon du bés ba dong du bés ba ca boppam lañ ragal waaye borom ba ak lëm ci digge ne mooy am moom lañu ragaloon teg ci bés boobu nga xam ne raglu na ngir yàlla waaw ah, loolu nag moo ñu sauvé suñu ragal yàlla googee tey moytu ay kereem te doon takku ay ndigalam ba ñu ko defee de borom bi gis ni ñun am nañ bon volonté fa manna allahu alayna borom bi daal du ñuy xéewale moo tax àjjana kenn du fa dugg parce que man maa mën a jëf dong moo taxoon yeneen sallallahu alayhi wasallam ne amul kenn ci yéen koo xam ne ay jëfam képp a koy dugal àjjana waaw ñu ne ko mais ba ci yow mu ne ba ci man sax jëf samay jëf kese léegi ma mérité ci àjjana mukk kenn lu dul borom bi sóob ma dugal ma ci li nga xam ne mooy ngëneelam ak yërmandeem waaw kon ñii ñu ne fa manna allahu alayna bi daal dañuy xéewale wa waqaanaa mu daal dañuy fegal aar bu protéger ñu azab as-samum mbugalu sawara bi nga xam ne mooy saxaar si jëgg safara tàngoor bi saxaaru mooy saxaar si kese noo tàng di mu tàng laa ilaha illa allah ngelaw li ñuy dégager loolu kese alak na waa suuf benn fuuf bu ah bu safara defoon buñ ko bu ko borom bi sotti woon ci kaw suuf féppay tàkk loolu buggal moom lañ leen di dóor nee na borom bi daal dañu koy musal waaw ngelawu safara waaye moom safara ci boppam waaw ñu ne un inna kunna qablu non inna kunna min qablu ñun di nekkoon nañ ba léegi li jiitu bés bii nad'uhu doon ko jaamu moom dong doon ko wéetal moom dong doon ko sellal suñu njaamu te di dellu ci moom ci suñuy rëcc rëcc mu jéggal ñu ko innahu dëgg-dëgg moom borom bi te lii lañ gëmoon huwa moom albarru mooy ku yiw ki aji jëfaakoonu yiw ngir jaam yi arrahim mooy ki nga xamante ne mooy ki am yërmandeem gu yaatu gi ngir ay jaam kon aaya bii ñii lan moo leen lan moo leen dugal fii mu ne inna ñoom dañoo nekkoon inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin laata ca suñuy ñoñ dañoo nekkoon ñoo xam ne dañoo ragaloon suñu boroom kon baabul xawfi buntub ragal yàlla al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu yemale fii aay mu ne wal aayaatu fil baabi kasiiratun jiddan maalumaat mu ne gis nga nag aaya yi nga xam ne ñooy wax ci bunt bii ci garab gii nii ñu toll ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum kasiratun yu bari la aaya yu bari la jiddan lool maalumaat ñi miin alquran xam nañu ko lu ñu xam la mu ne wal xaradu man objectif bi ak li ma namm ba di fi indi yenn ay aaya fii mooy al ishaara mooy rek junj ilaa ba'diha junj ci lenn li loolu moo ma tax a jóg waaye du recenser aaya yooyu yëpp indi leen fii loolu du sama objectif laysa huwal maram du loolu mooy sama namm namm waaw te al gharad du mooy bii bi du mooy li nga xam ne ñoo ñu tax a jóg waaye mooy ñu junj ci lenn rek. ilaa ba'diha al ishaaratu ilaa ba'diha wa qad hasal te loolu walillahi alhamdu wal minna aaya yii ma fi indi doy na sëkk ngir ñu xam ne ragal yàlla moo lay jariñ ëllëg waaye ragal yàlla moo lay dimbali ci sa kaw suuf ba nga mën a jaamu sa borom waaw waaw tiit ragal sa borom xam ne boo ko jaamuwul amul kenn ku mën a dox sa digganteek moom waaw nekkal nag koo doomu ko la neex nijaayu ko la neex wala na ku nekk nekk sa nijaay wax nga seen wala sa maam wala sa ndey wala sa baay mu ne nag wa amal ahadiisu kon aaya yi pare na ci mu ne ndaal xadiis yi nag fa kasiratun jiddan gis nga ni aaya yi bare yuy wax ci buntu bii buntu ragal yàlla ah naka noonu xadiis yu bari la bari bari lañ fa nadkuru minha tarafa dinañ ci tudd nag benn wàll dong wa billahi te nag yàlla dong lay jaare ak tawfiq ak dëppaale dëppaale ci yiw ci yàlla kese lay jaar te ci moom nga ko mën a amee léegi nag nii la ko jeexale bii di ñëw nag mu dugg ci xadiis yi imaam al imaamu an-Nawawi indi entre xadiis trois cent quatre-vingt-quinze non quatre-vingt-six ndax biñ jee gisoon bi passé moo doon quatre-vingt euh, quatre-vingt-quinze kon hadith numéro quatre vingt lay commencer ba hadith quatre cent onze muy quinze hadith la fi indi insha allahu taala ci bunt bi di baabul fi kon nag ñu yem noonu bii ni ñëw ñu dugg ci beneen wàll wi ci garab gi wala ci chapitre bi walla ci bunt bi muy wàllu hadith yi nag moom itam kathiratun jiddan de waaw ñoom bari nañ lool tamit waaye nag dëj asl kese la kii la ciy tudd insha allahu taala bii di ñëw ñu ko commencé ko xadiisu mawlana ibn Mas'ud nga ne ma kan Utbat ibn Mas'ud ne yow tay da ngay tay taylu dëgg la xadiis biñ <laughs> biñ mujjee gis frère kii lañ ko jële woon an <laughs> Abdullah ibn Utba ah mooy Abdallah mais moom Abdallah mooy ma baayam baayam voilà pas pas frère kii mais euh, kii nii bàyyi ko xam la ndax ah Ibn Mas'ud bi non Abdallah Ibn Mas'ud non Utba <laughs> Utba frère wu Abdallah la Ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib doomam gi ne Abdallah moom lañ gisoon xadiisam ci jotaay bii ñu génn trois cent quatre-vingt-quinze bi mu ne dégg naa sami'tu Umar ibn al-Khattab kooku frère wu Ibn Mas'ud moo ko jur. waaw boobu nga Ibn Mas'ud mais sauf que euh, Ibn Mas'ud comme ni ñoo na Ibn Abbas bu ñu ne Ibn Abbas tudd du Qusam du Ma'bad du Ubaydillah du al du Tamam du ñooñu ah. <laughs> ñooñu taxul ñuy wax Abdallah lañ ci jublu comme Ibn Umar waxoon nañ la bul foog ne Seydina Umar Abdallah ibn Umar kese doon doomam ju góor du gisoon nga fi surtout Asim bi Asim ibn Umar ibn al-Khattab ah kon kii Ibn Abbas Ibn Mas'ud bokk Abdallah Ibn Mas'ud xadiisam la ñuy njëkk a gis di ñëw insha allahu taala gis nga dëppale fi ñu jeexale benn doomam la woon Abdallah doomu frère am ak Abdallah ñoom ñaar ñëpp Mas'ud day seen baay Abdallah moom moo indi woon xadiis ba dégg ko ci eh, Seydina Omar moom saxaaba la ah. waaye.